abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu ashafiiyu rahimahullahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhim alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-saalis ashar الرابع والعشرون عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها rawaahu muslim rahimahullah wal akla bi fathil hamzati wa hiya al ghadwatu aw al ashwa kon al imaamu nawawiyu al haafidu rahimahullahu taala muy ñëw ci garab gi mu ñuy présenté boobu ba léegi di wane ci toolu nit ñu sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiyallahu anhum muy garab gi nga xam ne mooy wane ne yoon yi yiw yi dañoo bari ci jotaay bii ñu génn euh, jotuñu woon a jàngoon nañ xadiis bii waaye dañoo ñëwaatoon ci li nga xamante ne ni mooy xadiis Seydina Adi bi nga xam ne moom lañ gisoon ci jotaay bu ko jiitoon mooy xadiis as-salisa wal ishrun trois ak vingt trois ci bunt bi waaye di xadiis numéro cent trente-neuf ñu ñëwaatoon ci euh, bi gënoon a version bi gënoon a yaatu riwaay bi gënoon yaatu doon wax ci yan anam ci yan circonstance la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon walillahi alhamdu wal minna jëlaloon nañu waxtu moo tax <clears throat> manuñu woon a mujj def li nga xamante ne nii mooy biñ jàngee xadiis bi nii manoo manuñ ko woon gis muy ar wal muy 4 ak 20 muy 24 di xadiisu ñaar fukkeel bi ak ñeent ci téere bi ci buntu bi bokk waaye ci téere bi bañ tàmbaleeg léegi lii mooy xadiis 140 waxoon nañ la bi ñuy tàmbale jotaay bi génn que ne ñaari xadiis yi ñoo ci des ngir ñu tëj bunt bi insha allahu taala al imam mu ne mu ne ar-rabi' wal 'ishrun mooy xadiis numéro 24 mu ne an mu ne mu ngi jële ci Seydina Anas radiyallahu anhu ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu di xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam kon Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne an radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci moom gërëm ko annahu qaala nee na mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna allah dëgg-dëgg yàlla de la yarda anil abdi gërëm na ci jaam bi day kontaan ci jaam bi te loolu la bëgg ci moom loolu la gërëm ci moom loolu lay xaar ci moom te bu ko defee yàlla gërëm na jëfam jooju mooy lan an yakula al akla waaw mu bu lekkee li nga xamante ne am lekk la bu ko borom bi xéewale al imaam an-Nawawi yu ca suuf mu ne wal aklatu bi fathil hamza dañ naan akla parce que ukla am na ukla mooy ab ab ab ab dànk ah waaye ci al akla bi fathil hamzati ah eh, mooy dañuy fat hamza bi alif boobu hamza bi eh, ah doo bul wax u wax naa la u mooy ab dànk ah yaa fay <laughs> al aklata al aqlatu mooy bi fathil hamza wa hiya al ghadwatu aw al ashwa mooy li nga xam ne moom la nit ki añe ah ghadaa al wala al ashwa li nga xam ne moom la ne al ashaa ah al ghadaa wal ashaa ah al ishaa al ishaa mooy gée mais al ashaa mooy reer waaw mooy añ ak reer ak mi nit lekk waaw mooy lépp loo xam ne daal nit ci lu muy lekk la lu ko borom bi xéewale daa tudd yii mais yeneen yëpp ci la borom bi dafa gërëm ci jaam bi bu lekkee ab lekk fa yahmaduhu alayha mu sant yàlla ci kaw lekk googu nga xam ne moom la ko xéewale moom boroom bi waaye may ko bi mu koy lekk lekk gi juralu ko ay ay complication borom bi def mu lekk ko féex am ci sax plaisir waaye je prends vraiment je prends plaisir je me fais un bon plat xam nga loolu la gaa yi wax wala je me fais faire comme que moom <laughs> boo dee góorug sénégalais moom boo mayul doolaal cin moom boo ko manoon sax doo doo ko def boo amee soxna <laughs> wala iyaazu billah <laughs> je me fais faire un bon plat ah borom bi may la nga lekk nga am ko te am na jamono ji ñu koy am na ñoo xam ne amuñu ko am waaw. borom bi xéewale la loolu nga lekk ko jaarale bu dee koy dànq nga envoyé ah wala ay kuddu ngay yow léegi da ngaa xaw a moderne <laughs> ala yow déw yim ngay boole bàyyi na la xos na ah noonu koy tuddee waaw <laughs> ah, loolu moom <laughs> yaa ko ñeme waaw te kuddu gi teg loxo yi bu bii ah, ah antuwul rek. <laughs> secours pneu de secours bi <laughs> yow kay du secours est doo jëlaale nuyu sax <laughs> kon mooy borom bi jamono jëm la xéewale lool nga koy lekk am na ñoo xam ne amuñu ko mais nga koy lekk di ci am plaisir di ci am bànneex ba pare mu may la ba nga ko lekkee mu dal indiwula li ñu waxtaan ay complication ah nga yëg ne vraiment daal léegi daal yow mën ngaa nekk nekk nag ci liggéey bi léegi ginnaaw bi nga xamante ne nii duy na sa xollo bi ah borom bi nag ne la ah, man nag sama jaam damaa bëgg ci jaam bi mu lekkee lekk gi fa yahmaduhu alayha mu sant yàlla mu sant yàlla ci lekk goo gëne borom bi xéewale ma aw wala boobu borom bi day gërëm ci jaam bi aw yashraba wala mu naan asharba mu naanum naan la muy naan boo xam ndox la ba mu lekkee ba pare moom la ci teg mu gungee ko lim doon lekk waaw ah wala ci façon naanu yi moo xam moom day coca wala day oasis wala day ginger wala day day basaab ak ñoom buyëg ñi ñu mel noonu ak ñi nga xam ne yeneen façon naan si yu dagan yi boroom bi nag dafa bëgg jaam bi aw yashraba bu naanee asharbata naan fa yahmaduhu alayha mu sant boroomam ci ndaan goo gële guux goo gële mu guux ay mbir ba kollam daldi suwaafam maram daldi dem mu ne bi rawaahu soloo muslim muslimun daal imaamu muslim ibnu al-Hajjaj Abul Husayn rahmatullah alayhi kantaa la ca wal aklatu loolu wax nañ ko sànq bi ñuy gis bi est ce que moom kefee ko solo noono Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko na ko noon al imaamu Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi al imaamu Muslim rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabu zikri wad-du'aa'i wat-tawba wal-istighfaar baabu istihbaabi hamdillahi ta'aala ba'da al-akli wash-shurb mu ne qaala mu ne haddathana qaala imaamu Muslim mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybata mooy Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti fa la cosaanoo wabnu Numayr gis nañ ko fi fan yee muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani rahimahullah Abu Abdirrahman wal lafdu ibn Numayr mu ne nag kaddu yi may indi ci hadith bi fii sama sëriñ bi ma mujjee tudd di ibn Numayr moom moo ko solo di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr rahimahullahu rahmatullahi alayhima mu ne ñoom ñaar ñëpp qaala wax nañ haddathana Abu Usama ñu ne Abu Usaama moo leen nettali di Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi ah, ibn Zayd al-Qurashi Abu wa Muhammad ibn Bishr ak beneen sëriñ ñoom itam ci ñaari sëriñ Muhammad ibn Bishr hmm, Abu Abdillah rahmatullahi alayhi an Zakariya ibn Abi Zaida ñoom ñaar ñoo ki nga xamante ne ni mooy Zakariya ibn Abi Zaida Xaalid ibn Maymun ibn Fayruz Abu Yahya al-Hamdani rahmatullah alayhi an Sa'id ibn Abi Burda mu jël ko ci Sa'id ibn Abi Burda Amir ibn Abi Musa ah, Abu Burda waxoon nañ la dañoo wute ci turam ah ñenn ñi nee nañu waaye Abu Abu Burda boobu ci boppam mooy turam waaw ñeneen nam wax leneen ak leneen moom moom nag ci Abu Burda moomu ci moom la ko jëlee ah Sa'id ibn Abi Burda non Sa'id mooy baay euh, Abu Burda mooy baayam voilà léegi Sa'id moomu ibn Abi Burda nekk euh, sët la ci Seydina Abu Muusa di Abdallah ibn Qays baayam di Abu Burda voilà la nit ñi ja euh, wuute ci ay turam ak yooyu ba ñu ne Abu Burda mooy turam doom ji nag di Sa'id moom moom la ko ñaa euh, Zakariya ibn Abi Zaida jële moom mii nag di Zaid ibn Abi Burda surtout Seydina Abu Musa al-Ash'ari an Anas ibn Malik moo ko jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne yenente bi alei saatu salaam nee na inna allaha la yarda 'an al-'abdi an ya'kula al-akla fa yahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-sharba fa yahmaduhu 'alayha mu ne wa haddathanii Suhayb Harb qaala Ishaaq ibn Yuusuf al-Azraq qaala haddathanaa Zakariyaa bi haadha al-isnaad nii la ko al imaamu Muslim kon hadith baa ngi noonu mooy lan kon borom bi lan la bëgg ci jaam bi mooy bu la xéewalee nga sant ko moom moo tax bu nga lekk naan ba suur di sant jaam ni loolu du loolu même bu dee siiw na du loolu. dëgg la bu dee ki nga xam ne moo la ko defal kooku waaw yonent waaye saa saa nee nag man lam yashkurin naas lam yashkurin la ku dul sant nit ñi buñ la defalee njekk doo leen sant yow doo sant yàlla manoo sant yàlla bu njëkk parce que borom bi kële la def intermédiaire mu jaar ci yow waxuñu loolu ba toog fii nga xiif benn meer dimbali la waa waaw woola nga ñëw sa mu mu jox la plat bu baax waaw sant ko loolu waxuñ la loolu loolu mooy nga sant ko ci ci ah mère jërëjëf waay yal na leen borom bi fay te li gën mooy nga ne jazaka jazakillahu xayra yal na la borom bi fay yiw boo ko waxee moom jeex na kooku moom mooy bi gën boo wax léegi mooy loolu loolu moom loolu la mais mooy yow di sant yàlla ko di sant waaye comme si bu dul woon moom comme ni ngay santee yàlla li ngeen ni ñu di def lekk ba suur géex sant sëriñ diw te duñ loolu noonu mooy li nga xamante loolu kenn du ko def jaaduwul waaw te ñoom diw mi ñuy sant mooy ne yow yàlla lan moo gën a simple nga sant yàlla nee na lii laa bëgg ci yow jaamu yàlla wala jaamu kan nga yàlla nee na lii yonent may saasaam ci boppam est-ce que leen ne léegi bu ngeen lekkee sant leen ma man déedéet sant yàlla yàlla daa gërëm kontaan bëgg ci jaamam bi mu lekkee lekk mu san yahmadahu alayhi an yahmaduhu alayhi mu sant yàlla ci kaw xéewal googu mu ko defal ne alhamdulillah waaw sant sa tabaraka wa mi nga xamante ne nii moo defal lii waaw moo defal lii boo naanee voilà sant yàlla ci façon sant yi nga xamante ne nii moom moo ci sunna laata ngay commencer di lekk nga njëkk a sant moo tax yonent saab saab ne ida akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah waaw kenn ci yéen buy lekk mooy buy waaj lekk waaw ndax doo ñëw ba tàmbalee da nga ko naan bismillah déedéet boo commencé lekk nee na wax bismillah fa in nasiya bu ko fàttee fii awwali ci da jam njaal beenu bi muy lekk parce que amaana <laughs> fayeen la waaw daa njàkk daa yàkkam di fàtte ko fal yaqul na wax bismillah fi awwalihi wa axirihi bismillah awwaluhu wa axirihi wala bismillah fi awwalihi wa axirihi waaw bismillah ci njaal benn bi ak ci mujj bi waaw waaw comme ni ko al imam Abu Dawud as-Sijistani mu ngi ci sunan at-Tirmidhi rahimahullah wala mu ne allahumma barik lana fii ma baarik lanaa fiihi wa at'imnaa xayran minhu ak bismillah baarik lanaa fiimaa at'amtanaa wa qinaa azaaban naar yooyu yëpp ay ñaan la waaw mu ne te képp koo xamante ne mooy allahumma ee eh, borom bi baarik lanaa yal na ñu barkil fiihi ci ñam gii nga xam ne moom nga ñu jox wa at'imnaa xayran minhu yal na nga ñu layal lu gën lii saa su ne rek nga ñuy jox lu gën li ñu joxoon mu ne képp koo xam ne nag borom bi nandal na ko soow muy naanum soow na wax allahumma barik lana fiihi wa zidna minhu ay borom bi tabaaraka wa taala yal na ñu dolli waaw defal ñu ci barke boobu ci soow mi mooy boisson yëpp mooy naan loo ngay wax yi borom bi barik lana fiihi yal na ñu ci barkeel wa zidna minhu te yal na ñu ci dolli waaw yu teey yi bien sûr mu xaraam naan may lan kuréel moom mbër bi noo koy naane naan loolu dafa xaram sàngara moom <laughs> saa yi <laughs> waaw boo paree nag ba lekk ba pare alhamdulillahi alladhi at'amani hada wa razaqani min ghayri hawlin minni wala quwwa waaw lo hadith yooyu ñu ci sunan bi muy alhamdulillah maa ngi sant mbooleem cant yi de ñeel na Allah borom bi alladi bi nga xam ne at'amani hada moo ma leel lii moo ma jox ma lekk lii wa razaqanihi moo ma ko defal wërsëg bu ma defal min ghayri hawlin minni ci loo xam ne awma ci benn du sama pexe yu mag yu ma am yu keneen amul moo tax ma mën a am lu ma dunde de wala quwwata du kattan gu ma am bu ñeneen ñi amul moo tax ma am déedéet mbaaxul yàlla kese la waaw ngay wax yii waaw mu ngi noonu lii de mooy li nga xamante ne nii moom la yonent bare saab saab jàngale ah mu ngi noonu kon nag nga nekk koo xamante ne da ngay daqoo ñaan yu mel nii waaw alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ghayra mukfi wala muwadda wala mustaghna anhu rabbana to yëpp mu ngi ci sax imam al-Bukhari rahimahullah ak Muslim ibn al-Hajjaj non imam al-Bukhari moo ko wéete waaw ay borom bi alhamdulillah sant nañ yàlla hamdan cant kasiiran gu bari tayyiban gu barkeel mubaarakan gu eh, tayyiban gu teey mubaarakan gu barkeel fiihi ci cant googu la ghayra mukfiyin ghayra mukfiyin wala muwadda waaw lii borom bi loo ñu defal lu nekk ñun tout le temps ci sa xéewalu sa sa sa sa sa sa waamee ñuy sotti ci ñun te yal na mu bañ a nekk loo xam ne lii mooy suñu mujj loo ñuy jox waaw waaw te nekkuñ ñoo xam ne dañuy doyloo ci li nga xamante ne nii wëlif li ñuy jox yow borom bi lu ko waaw yow li ñuy jox kese moo moo yaatu ci ñun waaw waaw kon nag yii la noonu la ñuy sante borom bi mais lekk ba kii géex di sant Serigne diw euh, foo te boo ko fi santal yàlla mi nga xam ne Serigne boo ngay wax ba gisoon ngay wax danaa lexee santal yàlla waxal lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon te moom moomu di Serigne boobu loolu la waaw ndax moom ci roy tànk yonent ma lay saa saam ci la ma kon nag muy noonu kon lëkkaale ak bunt bi mooy di wane ne buntu yiw yi dañoo bari buntu yiw yi dañoo bari mooy xattaa li ngay boo lekkee ba pare borom bi daa gërëm ba xooloo xam ne yow nag mooy borom bi loolu da koy kontaan loo te lan moo tax ñuy jaamu yàlla lu dul am ngërëmu yàlla borom bi nee na yow riñeek xoolal ba lii ban effort ngay def ay way ginnaaw bi nga lekkee ba ba waaw bañ bañ la di ëppal tout le temps quoi boo fi lekkee bay nooyee yaa fay attention de man na laa indil ay problème santé de waaw mais daal bi nga lekkee daal ba nga xam ne kii nga masha allah sa xiif dem na wala sa mar dem na ah nga sant yàlla borom bi kontaan ci loolu nga def waaye waaye loolu bont yiw yi kon ndeke man bu ma lekkee rek sant yàlla rek yàlla kontaan na ci loolu ma naan dara damaa mar waaw jaar ci buntu tali bi romb eh, jaaykatu ndox bi ma ne jaay ma ci bu sàngoor bi loolu benn ah naan ba affaire bi fiix ana alhamdulillah wala waaw loolu rek borom bi lay kontaan ci loolu nga def kon nag yoonu yiw yi bari na te compliqué wul lii xanaa ah kon nag al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy wax na ah hadith bi ci tegu mooy bu mujj bi mu ne al-khamis wal ishrun an abi Musa radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ala kulli muslimin sadaqa qala ara'ayta in lam yajid qaala ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qaala ara'ayta in lam yastati' qaala yu'iinu dhal haajati al-malhuuf qaala ara'ayta in lam yastati' qaala ya'muru bil ma'ruufi aw al-khayr qaala ara'ayta in lam yaf'al qaala yumsiku 'ani ash-sharri fa innaha sadaqa muttafaqun 'alayhi kon al-imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ñu ëndil xadiis bu mujj nag ci buntu bi yaa fay bi ñuy tàmbale yaa ngi naan dama buntu bi euh, vingt cinq euh, xadiis la nga naan vingt cinq da nga ko doon méngaleeg li romb lu ne am na jeex loo gis lu ne rek dina jeex waaw insha allahu taala wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram waaw wala zil jalali wal ikram <laughs> sa boroom kese fii des waaw kullu man alayha fan lépp lu nekk ci kaw suuf rek ak fépp moom day jeex waaw sa nekk nekk boroom kese fii des ndax mooy dëgg waaw moom kese moo fii des waaw kon nag ñu ngi nii nekk ci dernier bi waaw dernier xadiis ci buntu bi nii mu ne alxaamisu wal alxaamisu mooy cinq wal ishruun ak vingt muy vingt cinq ñaar fukkeelu xadiis ak juróom mu ne an Muusa mu ngi jëlee ci Seydina Abu Muusa Abdallah ibn Qays sànq lañ ko doon wax te gis nga Sa'id ibn Abi Burda mi ñu doon tudd sànq xadiis bi ci moom la jaar ah, al imaam al Buxaari wala ñu def niñ doon def ba pare ñëwaat ah insha allahu taala kon mu ne Abi Muusa di Seydina Abu Muusa Abdallah ibn Qays al-Ash'ari Abu Musa radiyallahu anhu an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne neen ala kulli muslimin sadaqa nekk na gàllu na ci loosu jullit bu ne góor ak jigéen mu wommatu bu ne sarax waaw qaala Seydina Abu Musa nee na benn bi na ne qaala moom moo wax am yoo xam ne ne qaalu ñu ne yonent bi alayhi salaam ah mais yonent bi alayhi salaatu mais léegi ara'ayta in lam yajid waa léegi imaginer seetal bu dee nit ki bi moom amul jullit boo xam ne amul lu mu amul lu mu lu mu sarax ah kooku comment il va faire kooku nu muy def yonent bi alayhi salaatu salaam ne ya'malu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq ne day jëf day liggéey bi yadayhi ak ay loxoom ay yoxoom waaw fa yanfa'u bu ko defee mu jariñ nafsahu boppam wa yatasaddaq la def mu daal di ciy saraxe ngir yàlla allahu akbar qaala nee na ñu ne ko mais ara ayta mais yonent bi sallallahu alayhi waa imagine léegi ba léegi il lam yastati mais bu dee lii nga wax nii sax manu ko manu la liggéey ak loxo ay loxo maa manu la fàggu manu la liggéey ah mais bu ko manul nag xaala yonent waaye saa saa ne yu'inu dal xaajati malhuuf waaw ne yu'inu day day day dimbali ah ki nga xamante ne daa nekk ci aajo boo xam ne bu pressant la waaw aajo boo xam ne bu jàmp la mooy almalhuuf waaw mooy xam nga alxuzn ah lahifa yalhafu lahfan wala lahifan ay mooy xazuna mooy ñàq na waa ji ki nga ne nag dafa am aajo boo xam ne dafa pressant bu ko njatt nga xam ne amul bopp bi tëju na waaw waaw wada arab yi naan la yàlla fa nafsi ala kaza alu ci benn mbir waaw ci loo xam ne daf laa ngay rëccu loo ne nii daf laa euh, daf laa rëccu rëcc nga naan yàlla fa nafsi ala ma faatani waaw di njàq di rëccu ci li la jàll di rëccu li jàll di ci attristé wu mooy ki nga xamante ne nii dafa loru dal xaajatil malhuuf boroom aajo yi nga xam ne dafa pressant lool tëj na boppam de amul nan la koy lijjantee nan la koy nan lay régler aajo jooju nan la koy faje mu ne nga dimbali kooku bu dee manoolee xaala neena mu ne ara ayta in lam yastati waa yonent ba saa saab xoolal bu reene waa jii même lii nii nga wax manu ko même bu dee ne lii nii ah manoo ko xaala mu ne ah ya'muru bil ma'ruf aw al yonent bi am ne bu manul lii muy digle kooku na digle njekk wala yiw waaw digle yi njekk wala yiw xaala nee na ba léegi ñu ne ko mais arayta in lam yafal mais xoolal bu dee ne defu ko rek waaw bii waxul ne manu ko de ndax loo ñàkk ñàkk xam gis kuy def lu dul noonu am na yoo xam ne moom saa saute aux waaw fitra gi yàlla defal nit ñi am na yoo xam ne boo gisee nit di tooñ nit da xam ne lii moom tooñ la quoi waaw waxul ne boo ko bu ko manul mais ara'ayta in lam yafal mais bu ko deful nag qala yumsiku ani sharri fa innaha sadaqa na téye mboyu mbonu boppam mooy loo xamante ne nii ayu boppam na ko musal nit ñi alhamdulillah bu ko defee de loolu sarax la ngir moom na musal nit ñi li nga xamante ne mooy ayu boppam bu ñu dégg ci làmmiñam muy dénigrer kenn wala muy nekk koo xamante ne day xas kenn walla day jëw kenn ayu boppam yooyu na ko na ko téyeel nit ñi ba duñu àgg ci ñoom loolu de bu ko defee ah loolu sarax la ci moom lool mu ngi noonu lii la mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi waaw muttafaqun alayhi mu ne al imaam al buxaari ak al imaamu abul xusayn muslim ibnu al xajjaaj ibnu muslim rahmatullah alayhimaa ñoo ko solo naka noonu seen sëriñ di alimaamu Ahmad ak sëriñ imaamu Muslim di alimaamu Daarimi rahmatullahi alayhi ak alimaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawi an-Nasa'i rahmatullahi alayhi ñoom ñii ko solo kon Yonent bi saa saam lii la wax kon ñu ñëwaat ci hadis bi al-Imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi indi ko ci ñaari bërëb ci Sahih bi hadis numéro six mille vingt-deux ak quatorze quarante-cinq muy mille quatre cent quarante-cinq mu ne bu ñëwee foofu kitaabu zakat baabun ala kulli muslimin sadaqa mu ne haddathana muslim ibn ibrahim mooy muslim ibn ibrahim al-asadi al-farahidi abu amr rahmatullahi alayhi qala haddathana shu'ba mooy shu'ba ibn al-hajjaj ibn al-ward al-ataki al-azdi abu bistam rahmatullahi alayhi qala haddathana sa'id ibn abi burda moom lañu gisoon ci hadith bi ñu génnoon mooy sëtu Seydina Abu Burda an abihi moom moo ko jële sëtu Seydina Abu Musa moo ko jële ci baayam bi Abu Burda an abihi an jaddihi mu jële ko ci maamam maamu kan Abu Burda déedéet maamu Sa'id parce que Abu Burda maam kooku du maamam baayam la muy Seydina Abu Musa mooy jaddihi muy Abdallah ibn Qays radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ala kulli muslimin sadaqa fa qalu ya nabiy Allah faman lam yajid qala ya'mal bi yadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qalu fa in lam yajid qala yu'inu dha al-hajati al-malhum qalu fa in lam yajid qala falya'mal bil ma'ruf walyumsik 'an ash-sharr fa innaha la sadaqa al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala digina xalewu nag ak hadis bi mu indi fii ah, bi gën a kole woog hadis bi mu indi fii mooy riwaay imaamu muslim bi moom leen di nii foofu ay qaala la sinon imaamul buxaari ñaari ñu ko indi yëpp ay qaalu la ñuy wax kon foofu sayyidina muslim ibn al-hajjaj abu zakariya rahmatullahi alayhi moom di ko ci kitaabu zakat baabu bayaani anna isma sadaqati sadaqati yaqa'u ala kulli naw'in min al-ma'ruf buntu bi nga xam ne ci téere euh, zakat bi leeral ka ne turu saraxekat ndeke day tegu ci lépp loo xamante ne nii xeetu njëkk rek mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawlahum al-Kufi rahmatullahi alayhi qala haddathana Abu Usama gisoon nañ ko sànq Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi Abu Usama rahmatullahi alayhi an Shu'ba moo ko jëlee ci Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam an Sa'id ibn Abi Burda gisoon nañ ko fi gisoon ko gisoon ko gisoon nañ ko ci jotaay bi ci hadis bi jiitu woon mooy surtout Seydina Abu Musa nabi mu jël ko ci baayam baayam mooy kan baayam de mooy Seydina Abu Burda an jaddi mu jël ko ci maamam di Seydina Abu Musa an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ala kulli muslimin sadaqa qiila ara'ayta in lam yajid qaala ya'tamilu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qaala qiila ara'ayta in lam yastati' qaala yu'inu dhal haajati al-malhuuf qaala qiila lahu ara'ayta in lam yastati' qaala ya'muru bil ma'ruufi wa bil khayri qaala ara'ayta in lam yaf'al qaala yumsiku 'ani sharri fa innahaa sadaqa wa haddathanaahu Muhammad ibn al-Muthanna qaala haddathanaa Abdurrahmaan ibn Mahdi qaala haddathanaa Shu'batu bi haadha al-isnaad kon mu ngi nii kon lii la ko al imaamaani rahmatullah alayhima daal di génne ci li nga xamante ne mooy seen seen téere yi léegi ñu ñëwaat ci hadith bi kon insha allahu taala am hadith bi lan la yox yonente bi alay saa salam Abu Musa radiyallahu anhu mu ne yonente bi alay saa salam lii mu wax ala kulli muslimin sadaqa borom bi bëggal yiw jaan boo tax mu def ne ci ku nekk eh, am na ci borom xam-xam ñaan loolu ci lu ñu eh, lu ñu sopp waaye loolu boo seetloo ci hadith yi ñu fi jógee mooy loo xam ne borom bi da koo gàll ku ne te ku nekk ko man amul kenn koo xam ne benn jullit boo xamante ne nii daf cee daf cee impu dafa dafa incapable def benn ci yooyu bu biiwee bari moo tax waaw. moo tax Imaam Bukhari buntu bi nga xam ne lépp kon loo def ci lu baax loolu sadaqa la sadaqa la kullu ma'rufin sadaqa voilà xaaral loolu gisoon nañu ara eh, eh? ñu ne mais bu dee amul lum saraxe comme ni ñu jàpp ne bu dee ay dërëm kese la ay xaalis ak matériel mu ne mais mu liggéey ak loxo ah moo tax liggéey ak loxo bokk na ci euh, euh, euh, liggéey yi gën a mooy liggéey ak loxo wa kaana Daawudu alayhi salaam ya ya'kulu min kasbi yadihi da doon lekk. ci li nga xam ne moom lay fàggoo euh, ak loxo euh, léegi ak ziraa quant à ziraa ak ziraa am na ñoo xam ne jàpp ne ziraa moo gën ziraa euh, liggéeyu loxo la <laughs> waaw mooy mbay parce que day jalgati mooy hadith bi ñu gisoon mi naan képp koo xamante ne dafa man xarasa xarsan ah aw zara zara man zara zara man man xarasa xarsa aw zara zara ah bu ko defee am ku ci lekk fa yaqulu minhu insun insanun aw dabba aw tayrun illa kaana lahu sadaqa ila yawm alqiyama ah wala loo mu ne maa ukila minhu lahu sadaqa wa ma suriqa minhu lahu sadaqa wala yarzahu waanu illa kaana lahu sadaqa loolu daa am benn boroom xam-xam yoo xam nañ ne mbay moom moo gën ci façon faat bu ñi parce que day jalgate ndax lii mu wax yonent alayhi salaam ne ku jëmbat dara wala nga bay dara yow ri nekk ngay nekk fi nga xamante ni nii sa néeg wala di nelaw picc yaa ngay lekk ca kii yëg loolu sarax la ci yow am ku romb witt ci garabu mango yi sa mango yi wala la dàndar may loolu nekk sa mooy luy jalgate la parce que du yem ci yow ah waaw loolu euh, ñu gisa ci ne loolu lépp mbir la yoo xam ne am solo kon nit ki bu manul saraxe mais liggéey fexe fàggu loo xam ne dina ko am faj ci ay soxlaam waaye man ci saraxe ngir yàlla tabaaraka wa taala léegi bu ne manoo mu ne nga dimbali koo xam ne daa am aajo bu présent aajo bu taxaw yow wul doo rek jàpp ne man mooy loolu lay leen wax ne mbir mi gis nga dañuy defar jàkk projet defar jàkk wala yu mel noonu nekkul ne affaire yi eh, eh, ay woon nañ joxe xaalis kese mais boo mënul ko joxe xaalis nooy def joxeel sa xalaat ci projet bi nan nga gën a bu nit ñi joxe seen xalaat nan ngeen gise ñu man koo gën a mën a def mu gin a baax yow sa xalaat boobu sarax la ndax kullu ma'rufin sadaqa waaw waaye it boo amee doole bis bi nga xamante ne nii ci la ñuy yëkkati indi camion bi wàcc affaire bi ñuy dugal mbir yi ci biir ciment bi wala yu mel yow jàpp ci bu ko xeet waaw wala ah suba de soxla nañ cinq volontaires yoo xamante ne ñooy taxaw fii réceptionner li nga xamante ne ah mooy ah, ah, faire bi xool gaa yi ko fiy teg ñoom ay professionnel la ñoo koy def waaye ñi nga xam ne ñoo leen di surveiller ba gis wan leen fi ko war a teg soxla nañ ko ndax heure boobu responsable yi kenn disponible yow nga disponible gaawal nga inscrire ne man. loolu sarax la ci yow waaw nga jàppale loolu mooy d'une manière mais bu dee ay sax nga gis nit koo xam ne mu ngi aajo boo xam ne bu mu war a dox xamul nu muy def moom de daa am examen la examen la am à waaw de fin d'année mais sauf doomam bi crèche bi woo nañ ko wala école bi woo nañ ko bii lañ ko woote suba la ne ko crèche bi moom du ñu mën a kii quoi dañ ko bàyyi message ne ko gisu ko woon ne ko suba moom du ñu ubbi parce que mouvement de grève ak yooyu moo ko leer ne ko ne mii kii bu xëyee amul ku ko téyel doomam yow yow nga yëg ko te am nga jot mii koo xam ne loolu loolu ub na xelam nan lay def man la jël doom ji di ko indi ji fan bi muy fekkee kii bi ak sama bi non te manu koo téye toog te te njàng mi njàng at mi yëpp ba examen fin rek nan lay def yow bul toog rek yëg loolu ba pare bi nga li yëgoo ko déedéet yow kooku daal xaajatul malhuuf la waaw yeneen may léegi yooyu bu dee yow yii yëpp mënoo ko ndax amoo jot ak leneen wala leneen ya'muru bil ma'ruf wa 'anil xayr nga digle yiw waaw di prêcher la bonne parole di joxe la bon conseil lool mu ne bu ko manul mu ne bu ko manul ne téye ayu boppam ci nit ñi <laughs> waaw waaw nga moom lañ gisoon premier hadith bu Seydina Abu Dar bi radiyallahu bi mu ne damaa laaj damaa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'maali afdal qaala al iimaanu billahi wal jihaadu fii sabiilihi qultu ayyu riqaabi afdal qaala anfaduhaa inda ahlihaa wa akdaruhaa thamanan qultu fa in lam taf'al qaala tu'iinu zaaniyan aw taznuhu liyaghraq qultu yaa rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in da'aftu an ba'dil amal qaala takuffu sharraka 'anin naas fa innahaa sadaqatun minka 'alaa nafsik premier hadith ci buntu bii ñu nekk nga fegal ba mu demee ba cëp paadaw ba waaw bu ma ci bu ma ko manoon nag mu a ko nga fegal sa ayu bopp anin naasi sa ayu làmmeñ sa ayu tànk sa ayu loxo sa ayu xef sa ayu bët waxoon nañ rege ji yeeg siipatu yeeg yooyu yëpp nga bañ koo ay yooyu ak hammaag ak lammaag ah di jëw nit ñeeka ŋàññ nit ñeek yooyu yëpp ak sa tànk ah di ko dox lu baaxul walla dóor wala li nga xamante ne yi nga xamante ne di laal yoo xam ne du euh, man ngaa gaañ nit wala nga kiiwal ko toor yooyu yëpp nga fegal ko nit ñi waaw loolu day nekk sarax pour yow kon nag ci kaw nii daal ci la bunt bi la ko imaam tëje kon daal walillahi alhamdu wal minna ñu ciy gis kon bunt yiw yi ni ko borom bi ubbee wallah ni mu baree fii ana tam ci ñun moo mën a ne yi fi yi hadith yi ñu fi gis yépp amul benn bu ma ci man loolu amul amul kon nag leen na kese ci des bañ xamee buntu yi garab gii leer na nañu soobu nag nañu takku ba dëgër te ne te fexe nag sax ci ndax qul amantu billahi thumma istaqim waaw neer gëm naa yàlla thumma istaqim ginnaaw gi nga coow wooral nag